أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا inna laka fi nnahaari sabhan tawiila wazkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtiila rabbul mashriqi wal maghrib laa ilaaha illaa hu tattakhidhuhu wakiila wasbir calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila wadharnii wal mukazzibiina ulin nicmati wamahhilhum qaliila inna ladayna anqalan wa jahima wa ta'aman za usratin wa azaban alima yawma yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kaanatil jibalu kasiiban mahiila inna arsalnaa ilaykum rasulan shahidan alaykum رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به kaana wa'duhu maf'uula inna haadhihi tadhkira faman shaa'a ittakhadha ilaa rabbihi sabiila sadaqa Allaahul aziim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 yoo wax ne julli daal kafaara la muy hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ci waa ji nga xamante ne moo la moo moo fóonoon ndaw sax ba ay ba wàcc ci di kafaara ay mbirum maanaam te boobaa def ni ko aqimi salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra liz-zakirin taxawalal julli Euh, ci ñaari cati bëccëg yi ak ak ak maanaam moom mooy juróomi julli yi ndax jëf yu baax ñoom dañuy far jëf yu bon nag ak fàttali la ñeel képp ñëpp ñi nga xamante ne dañuy fàttali ko loolu bi nga xamante ne aaya bi mu wàccee waa ji laaj ne mooy Abul Yasr Ka'b ibn Amr as-Sulami rahimahullah radiyallahu anhu mu ne ko ya Rasulallah ali hada mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ndax lii man maa ko jagoo lii man maa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li ummati kull li jamii ummati kullihim ñeel sama waa xeetu yëpp kon loolu dafay tegtale ci anam gu leer ci ne julli dafay far ay bàkkaar bokk na ci li nga xam ne mooy buntu bi ñu gisoon mooy baabu fadl salaati li waqtiha muj na mu ala waqtiha buntu bi nga xamante ne moom mooy wari ngëneel bi nga xam ne moom moo nekk ci julli ci waxtoom te loolu gisoon nañ ci hadiisu sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi ba tey radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa ban jëf moom mooy bi gën a sopp fa buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mu ne ko xanaa salaatu ala waqtiha mooy mu julli ci waxtoom li nga xamante ne moom moo ci mu ne mu ne ko summa ayiban moo ci teg mu ko summa birrul waalidayni baax ci say ñaari waajur mu teg ñu ko summa ay ko al fi sabilillah di xeex ci yoon yàlla mu ne lii nga xamante ne moom la ma yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam haddathani bihinna walaw istazadtuhu la zaadani moom bii moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ma leen nettali wax na ma leen waaye su ma ko laajoon mu dolli ma ma ma dool su ma sàkk woon ak ndool lent doon na ma dolli su ma ko sàkk woon ak ndool lent doon ma dolli gisoon nañ ci suñ jotaay weesu ba tey mu baabul as-salawaatul xamsu kaffaara julli bunt bi wax na julli juróomi ñoom kafaara lañ gisoon nañ teqantal bi nga xamante ne moom moo amoon ci diggante bunt boobu ak bunt bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi te moom mooy as-salaatu kafaara gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wax ne boo xool leen tey bu fekkonte ne kenn ci yéen dafa am dex goo xam ne dafa nekk ci buntu bu dafa amoon dex goo xam ne dafa nekk ci buntu kenn ci yéen mu di ci sangoo bis bu jot juróomi yoon ana ndar ngeen di wax ci kooku ndax dana amati dara luy desati moom ci ay dand dandam ay tilimam ñu ne ko déedéet dara du des ci ay tilimam mu ne fa zalika mislu salaatil xams yamhu Allahu bihi al-xataaya mu ne loolu moom mooy misaalu julli juróom yàlla borom bi subhaanahu wa taala def ci jaar bi ay maanaam ñaawti fi maanaam yi nga xam ne ay njuumte la yu bon yi hadis bii dafay tekkale ni maanaam bàkkaar yi nga xamante ne nag moom lay wax moom mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy bàkk ñoom ñooy d'abord mooy bàkkaar yi nga xamante ne ñooy jikko yu ñaaw yi ak nga xamante ne ñoom ñooy yu bon yi nekk ci nit waaye xadis bi wala boog xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu teg la wu ñu ne nit ki lu mu mën a def ci mboom ndoon rek maanaam garaawul bu jullee julli juróom yi rek mbon mbon yooyu yëpp après day faru loolu xadis yi tegtale wu ñu loolu ngir ne am na yeneen xadis yi ak yeneen aaya yi teg tele ak mbugal boo xamante ne moom lañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëf yu bon yi yelloo kon dañuy gis ne hadith yi li ñuy maanaam tegtalewul li comme li nga xam ne moom la murji ay di wax kon naan maanaam nit de toute yu bon yi ngay def maadaama yaa ngi nekk jullit yaa ngi yu ak yu mel noonu maanaam du la wàññi dara loolu mbir moom du demewut noonu te loolu gisoon nañ ko ci kitaabul iman walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit baabu tadyi'i a salaati an waqtiha buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu neenal julli wallif waxtoom bi te mooy li nga xam ne moo gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu ci ay xamante ne mooy jooy gi mu xam te moom la doon jooy di wax naan man xamatuma xàmmeetuma ci li nga xam ne ci diine ji ci liin ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ma ko fekke woon ci moom xàmmeetuma ci dara lu dul julli te sax julli gi mi ngi nii neenal ngeen ci li nga xamante ne moom ngeen ci neenal loolu euh, tamit gisoon nañ ko léegi nag ñu wara a gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabun al-musalli yunaaji rabbahu azza wa jalla maanaam baabun bunte ngi nii al-musalli aji julli gi yunaaji day déeyaale rabbahu ak boroomam azza wa jalla màgg na tedd na maanaam azza moom mooy noot na ci nguuram te màgg na màggaay gu ëpp xelu mindeefi ci anam goo xamante ne maanaam dara kenn mën koo jote aw jalla nag moom mooy kawe na màgg na màggaay boo xamante ne fonk gi nga xam ne moom lañ ko war a fonk ak ni ki noonu noot gi xam ne moom la noot moo leen bindee fi mm-hmm. loolu nag baat la boo xamante ne bu ñu waxee borom bi subhaanahu wa ta'ala lañ koy wax azza wa jalla mm-hmm. maanaam ci gàttal ma def na ko tuddee màgg na tedd na mm-hmm. waaye ci anam goo xamante ne dafa ëpp xelu bindee fi loolu moom mooy azza wa jalla loolu moom bu ñu ko waxee moo tax bu ñuy bu ñuy wax borom bi subhaanahu wa ta'ala la ñuy wax wala boog subhaana wala tabaraka wa ta'ala wala ta'ala wala euh, wala ñu wax euh, azza wa jalla wala wala wala euh, wala azza wa jalla yooyu yëpp ay baat la yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala lañ ko jagleel amma nga xam ne mooy yenente bi moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lañ ko jagleel sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenent yi ak sahaaba yi radiyallahu yenent yi ak malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam la ñuy wax alayhimu salaatu wassalaam wala alayhi salaatu wassalaam wala alayhi salaam wala sallallahu alayhi wa sallam amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahaaba yi dañuy wax radiyallahu anhum wala wala rahimahumullah wala bokk li ci war radiyallahu anhu mooy li gën a siiw ci ñoom te moom mooy li gën a ràññeeku ci ñoom amma ñeneen ñi ci des ñoom dañuy wax rahimahullah wala rahimahumullah wala yu mel noonu mhm. donte munif naa jël saxaaba ñu ne rahimahullah ñu jël keneen ku ñëw ci ginnaaw ñu ne radiyallahu anhu ñaar yëpp mën na ne mhm. waaye li gën a siiw mooy contraire bi mhm. mu ne kon moom euh, ba pare beneen bi ci des li mu fi radiyallahu anhu wuuteeg yeneen yi ci des yëpp mooy ne rahimahullah ku dee lañ ko yox yàlla ko yàlla yërëm loolu ku dee la ñuy wax yàlla ko yàlla yërëm amma ñi di dund de maanaam mun ne na hafizahullah wala yu mel noonu wala eh, nga ñaanal ngërëmal yàlla mooy radiyallahu anhu waaye loolu dafa war a nekk loo warut nekk loo xamante ne buñ ne Moodu radiyallahu anhu Samba radiyallahu anhu Demba radiyallahu anhu Ibra radiyallahu anhu déedéet mbir mi du demee noonu tamit mm-hmm. ah voilà maanaam ndax mbir la moo xamante ne ci cosaan saxaaba yi lañ ko jagleel mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhum maanaam mu ne al musalli fi mu li muy leeral mooy di kii julli moom yunaaji day déeyaa rek rabbahu boroomam azza wa jalla maa gën a tedd na maanaam fii nag li nga xamante ne moom la bunt bi bu ñu xoolee bunt yi jiitu yëpp day wax ngëneelu julli ak yi julli ak rawatina bu fekkente ne maanaam ci ci anam gi nga xamante ne yaa ngi koy def ci waxtu wi niki noonu ak problème bi nekk ci neenalu waxtu wi ak ñàkk koo jox dëgg gëdd yooyu la bunt yi weesu yëpp di wax mm. ak far bi nga xam ne moom lay far bàkkaar bu fekkente ne dañ ko def ci waxtoom mm. yooyu ak ni nga xamante ne noonu la amee maanaam yooyu am solo yooyu yëpp ngay gis loolu la doon leeral mm. fii nag muy wax ne euh, muy muy leeral ne ne moo al musalli kii di julli yu naaj yi mu ngi déeyaale rabbahu boroomam azza wa jalla di ci leeral ne euh, bu fekkente ne nit ki day julli Eh, déeyaale gi muy déeyaale ak boroomam subhaanahu wa taala mooy entretien intime boobu muy am ak boroomam subhaanahu wa taala loolu ay mbir la moo xamante ne ay bëbb la ay ay ay ay la ay faydu la yoo xamante ne mi ngi amee ci waxtu bi nga xamante ne mooy waxtu julli bi amma soo maanaam te loolu moom mooy ni koy amee loolu mooy àq yi nga xamante ne ngëneel yi aju ci àq yi nga xamante ne mooy àq waxtu wi hmm. loolu nag ci biir waxtu wi ngay déeyaale ak sa boroom subhaanahu wa taala te boroom bi moo la dëxalal waxtu yi nga xamante ne moom nga ciy diyaale ak moom loolu loolu la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii muy leeral ne maanaam ñoom du ñu tàqalikoo wuñu loolu moo tax moo ma tax bàyyi xel moo tax borom bi subhaanahu wa xam gi nga xamante ne moom la xam màggaayu comme li al imam ibn Ata'illah wa rahimahullah ne xam bi nga xamante ne moom la xam aajowoo gi nga xam ne moom nga ko aajowoo moo tax mu tegal la ko ba pare xam ba pare mu na la ci madad yi ci nekk maanaam njariñ gi ci ne mu rëyal la ko waaye xam bi mu xam tamit ne yow da nga néew doole loolu moom moo tax mu wàññi lim bi maanaam def ko juróom kefe loolu tamit maanaam moom mooy mbiru julli waaye julli mooy bërëb bi nga xamante ne ci la secret borom bi bunt yi secret borom bi ak leer yi ci lay ubbeekoo subhaanahu wa ta'ala mu ne qaala bil isnaadi muttasil fi awwal kitaab li haddathana muslim ibn ibrahim te mooy muslim ibn ibrahim al asadi al abdi al farahidi rahimahullahu taala dañ koy wax abu amr al asadi rahimahullah moom bu ci waa Basra la bokk mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy euh, sëriñ bi gën a mag ci imam Abu Dawud rahimahullahu taala imam al-Bukhari solo na ci moom naka noonu imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi maanaam ñoom ñaar ñi ñoom ñooy solo ci moom ci ashaabu kutubu sitta amma imam maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def nag ñoom dañoo solo te fekk mu am ku dox seen diggante ak moom naka noonu Yahya ibn Ma'in ak Nasr ibn Ali ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Zayd ibn al-Akhzam ak ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ñoom ku mel ne imam Abdurrahman ad-Daarimi ak imam Abu Zur'ata ar-Raazi Abu Haatim ar-Raazi ak ñenn ñoom rahmatullah ñoom ñoo ko solo moom moom moo ne solo naa jàngee naa ci juróom ñetti junni ña te jéggiwuma pong bi dewuma fenn fii laa toog ci Basra moo tax imam Abu Dawud loolu yéemul ko ci moom maanaam mooy ne borom wërsëg la ci xam-xam ndax ci po foofu la toog Basra te jàngee na ci juróom ñetti téeméeri sëriñ maanaam loolu muy koo xam ne borom mi kon da ko wërsëgal lool ci buntu xam-xam rahmatullahi alayhi um kon gis nañ ne ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathana Hisham te moom mooy Hisham ibn Sunbur ad-Dastuwa'i rahimahullahu ta'ala moom mooy eh, Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i rahimahullahu ta'ala di xaafis bu mag boobu nekk borom xam-xam tamit nekk koo xamante ne ci ñi gën a dëgër ci nit ñi ci ñi nga xamante ne bu ñu solowee ci Qataada rahmatullahi alayhi la bokk moom kon moom moom moom euh, imam ad-Dastawa'i rahimahu euh, Hisham ibn Sunbur ad-Dastawa'i rahimahullahu ta'ala mi ngi euh, gane àdduna soixante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu jegeñ loola ni ki noonu mi ngi génn àdduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Qataada te moom mooy ibn Di'aamata as-Saduusi rahimahullahu ta'ala Abul Khattab al-Basri rahimahullah mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy <coughs> borom xam-xamu taabi'i yu mag yi naka noonu tamit noonu la solo ci yenn ci sahaaba yi ku mel ne Sayyidina Anas radiyallahu anhu mu nekk borom xam-xam bu mag nekk noonu ñu koy tudd ci téere fiqh naka noonu ci téere hadith yi ak tamit ci téere tafsirin maanaam tamit ku képp ku kii tafsir dañ dina gis ci téere yi ñu bind Qataada lii la wax Qataada lii la xalaat Qataada nee na rahimahullahu ta'ala mooy an Anas mooy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gane adduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yonent bi bi mu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam mu ñëwoon seen maanaam mu ñëw ñu joxoon ko ko mu fekk mu am fukki at mu nekk ak moom liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax ak moom fukki at ànd ak moom radiyallahu ta'ala anhu génnaat na 90 80 wala jàpp 93e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk nga xamante ne bokk na ci li ëpp li nga xamante ne moom la solo moom lañ jàngee ay hadith yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci moom raam radiyallahu anhu musnadam nekk deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima ñoom dëppoo nañ ci cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala an-nabiyyu yenente bi sallallahu alayhi wa nee na inna ahadakum li wér buur muy kenn ci yéen iza salla bu dee julli yu naa ji day dég day déeyaale rabbahu ak boroomam maanaam fii muy leeral ko màggaay bi nga xamante ne moom moo nekk ci julli moom mooy nit ki bu dee julli dafay déeyaale ak boroomam subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax nitu yàlla yu baax ak borom xam-xam yu sell yi fonk julli naka noonu ñu màggal ko mu nekk li nga xamante ne moom mooy seral seen xol comme ni nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee na ju'ilat qurratu ayni fi salaat maanaam li nga xamante ne moom mooy lii seral sama bët moom mi ngi ci biir julli te moom mooy boroomam bi muy déeyaale subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy li nga xamante ni mu ne kon nag ki comme julli am na martaba boobu am na màggaay boobee kon nag falaa yaxti lan falaa yaxti lan na bu kenn tufli an yamini ci ci ndeyjooram walakin waaye tax taqadam yi na na tufli ci ronu tànkam euh, al yusra bu ndeyjoor bi loolu moom mooy euh, non loolu moom mooy moom mooy euh, moom mooy xadis bi nga xamante ne moom lay wax foofu di leeral ne ki nga xamante ne moom mooy kii julli day diyaale ak borom subhaanahu wa ta'ala mu ne wa qaala Sa'id te moom mooy Sa'id ibn Abi Arubata al-Adawi mooy Abu Nadr al-Yashkuri rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom itam ñu ngi génn àdduna 156e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an Qatada te moom mooy ibn Di'aabata as-Sadusi moom li nga xamante ne noonu la solo riwaayam bi mu ko jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik mu ne laa radiyallahu anhu mu ne laa yatfilu bu mu euh, bu mu tufli quddaamahu euh, ci maanaam tànkam yi maanaam aw wala bokk maanaam bayna yadayhi ci kanamam maanaam kon bu mu tufli fii ci suufu tànk ci kanamu tànk yi wala maanaam ci kanamam rek loolu lay tekk maanaam quddaam mooy ci li la féete kanam gis sa tànk yi foofu lay féete loolu maanaam bu mu fa tufli walakin waaye nag an yasaarihi na tufli ci Euh, càmmooñam aw wala boog tax ta qadamayhi ci ronu tànk yi maanaam li muy tekki mooy ci ronu tànk càmmooñ bi lu tufli foofa wa qaala Shu'ba moom mooy al imam ibn al-Hajjaj amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala gane àdduna 82 wala 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ci waa Basra yooyu la bokk rahmatullahi alayhi ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme Sa'id ibn Abi Urwa rahimahullah mu ne laa yabzuq bu mu tuufli bayna yadayhi ci kanamam wala an yaminihi du caagin ci ndeyjooram walakin waaye nag na tuufli an yasaarihi ci càmmoñam awwal ba taxta qadamihi ci ronu tànkam muy benn maanaam benn tànk maanaam ndëggu tànkam ci ronu ndëggu tànkam bi nga xamante ne moom muy ndëggu tànk bu càmmoñ bi kon lay wax mu ne wa qaala Humayd te moom mooy Humayd at-Tawil mooy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala ndax tam tam nekk Abu Ubayda wala Abu Ubayd mi ngi génn àdduna 143 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom an Anas moom ni mu jëlee hadith bi ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy la yabzuq bu mu tufli fil qiblati ca qibla ba wala an yaminihi ni maanaam bu mu tufli di jublu qibla wala an yaminihi te bu mu tufli ci ndeyjooram maanaam ci lu caagin ci wala walakin waaye nag an yasaarihi nag tufli ci càmmooñam aw wala boog tax saqadamihi ci ronu ndëggu tànkam maanaam mooy ndëggu tànku càmmooñ bi yii bu ñu xoolee eh, riwayat yi nga xamante ne moom la ñu wax yëpp maanaam bi benn la hmm. waaye mooy ne ngir ne ki nga xamante ne moom mooy wax déeyaale ak boromam subhaanahu wa taala te moom mooy ki nga xam ne moom moo nekk ci julli loolu xadara boromam bi mu nekk subhaanahu wa taala dafa am ay teggin yoo xamante ne ñoom la laaj te bokk na ci teggin yi nga xamante ne moom la laaj moom mooy de doo tufli ci sa kanam niki noonu doo tufli ci sa ndeyjoor waaye bu demee ba nga xamante ne mënoo ñàkk ba mënoo ñàkk a tufli te loolu mooy ñàkk a tufli gi gën mooy nga tufli ci sa càmmoñ maanaam mais ci ronu tànk bi. loolu mooy su fekkente ne li gën tamit loola mooy nga tufli ci sa yëre comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon bañ ca tollee wallahi alhamdu wal minna waaw kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la eh, moom lay wax fii ak déeyaale googu ñuy déeyaale borom bi subhaanahu wa taala moom lay leeral te moom maanaam ci gàttal bu ñu xoolee bunt bi mooy bunt bi mu mujjee indi ci di leeral ngëneelu julli maanaam di jàkka maanaam di julli bunt bii la insha allahu taala daan gis euh, li ci nekk li ci li li li li li ni mu tëjee maanaam ngëneel yooyu maanaam ni mu ko tëjee ak julli ci waxtu wi ni mu amee solo ak ñàkk julli ci waxtu wi ni mu garaawee euh, hadith bi euh, gisoon nañu ko ci hadith numéro 405 412 413 417 insha allahu taala moom la ñuy gisaat ni ci hadith bii di ñëw ci 532 Euh, te dinañ ko gisaa xadis numéro mille deux cent quatorze euh, xadis boobu euh, kon gisoon nañ taxrij bi kon jarul ñu ciy dellu si waat walillahi alhamdu wal minna qaala mu ne haddasanaa bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Hafs ibn Umar te moom mooy Abu Umar Hafs ibn Umar ibn al-Haaris ibn Saxbara al-Azdi an-Namari rahimahullahu ta'aala Euh, hadith bi ñu weesu nag bu ko xoolee dañu gis ne ñoom ñëpp waa Basra lañ ci ci njàlbéen gi ba ci Niger rahmatullah alayhim wa radiya anhum dégg nga kon Hafs ibn Umar moom imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo soloo ci moom maanaam ñoom ñaar rek ñoom ñoo soloo ci moom mu nekk seen sëriñ amma bokk ak Umar ibn Hafs ibn Umar ak Umar ibn Hafs duñu benn mais dañ waa dégg ñoom ñaar tamit ay sëriñ seen sëriñ lañ mais ko ñooñu gis nañ leen te dinañ ñëw gisaat insha allahu taala balaa yàgg ko moom tamit dégg nga moom eh, Hafs ibn Umar imam an-Nasa'i solo na eh, am na ñaari xadis yoo xamante ne ay xadisam la eh, boo xamante ne daf koo jëlee benn bi ci imam al-Bukhari bi ci des mu jële ko ci Amr ibn Mansur mu jële ko ci moom Hafs ibn Umar imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis kefe boo xamante ne Euh, tamit dafa am euh, keneen koo xamante ne ci ci moom la ko solowee waaye solowul maanaam imam imam at-Tirmidhi benn xadis rek la am ci moom bu ñu xoolee kon waa ashaabu kutub waaye loolu wuti nag comme ñoom imam az-Zahabi rahmatullahi alayhi ak ñeneen dañu wax ne Hafs ibn Umar imam at-Tirmidhi solo solowul ci maanaam kenn imam Bukhari ak Abu Dawud ak an-Nasa'i rek a solo ci moom waaye euh, xëy na loolu da leen a rëcc maanaam xam nga boro xam-xam yi dañuy def loolu dañuy def bu kenn waxee benn wax ñoom léeg-léeg wóolu gi ñuy wóolu kooku day tax duñ dem vérifier beneen mbir mi maanaam loolu daf leen di faral di dal day dal borom xam ci lu bëri sax loolu moo tax loolu tamit loolu tamit fu amaat la moom moo leen dal rek maanaam ñu gis kenn ci ñoom wax ko ñu daal di jàpp ne kon noonu la bàyyiwuñu xel ne am na xadis bu nekk ci suna sunan Tirmidhi rahimahullah boo xamante ne Hafs ibn Umar rahimahullahu ta'ala maanaam ñu ngi ci càllale gi Euh, moom nag euh, bokk na maanaam moom dafa nekkoon koo xamante ne dafa weexoon euh, karaw ak sikkim maanaam karaw gi ak sikkim yëpp dafa weexoon tàll waaw dégg nga mi ngi génn àdduna ci jumaada al axira ci atum deux cent vingt cinq ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na haddathana yazid ibn ibrahim te moom mooy yazid ibn ibrahim at-tustari te abu sa'id latam moom al-basri moom it waa basara rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 161 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an qata qaala mu ne haddathana Qataada moom mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi moom tamit waa Basra la an Ibnu Anas muy sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala moom waa la kon dañu gis ne hadiis yi tamit caalale gi yëpp waa Basra ñoo ko solo an an-Nabi jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne i'tadilu na ngeen na ngeen jub kot maanaam boo leen dee sujjóot na ngeen di jóg maanaam euh, wala yabsut te bu mu bu mu bu leen tàll bu kenn tàllal ay ci loxoom maanaam ay ay ay përëgum maanaam bu kenn tàllal ay ay ay ay ay xasabam ziraay ci ay xasagam xasabam kawtal bi kéem xaj xam ngeen xaj bu tëddee ni muy def mooy day def nii tàllal tàllal yii yii lii da koy tàll da koy teg tàllal ba mu ne yéen tam boo leen dee sujjóot bu leen sujjóotee noonu teg teg teg lii déedéet na ngeen koy yëkkati na ngeen di yëkkati seen loxo maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu la daan sujjóote maanaam mu loolu nag dañ ciy gis ne kon buy nit buy julli am doole ak kattan maanaam mag gi nga xamante ne moom la julli màgg ci borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu lëkkale mbir mi ak maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi muy leeralaale mbir mi waaye muy leeralaale ci jeexital bi ne kii julli moom dey déeyaaleeg boromam subhaanahu wa taala ngir ne ki nga xam ne da ngay déeyaan moom tey borom yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam jaam bi fi muy gën a jegee borom subhaanahu wa taala mooy bi mu sujjóotee kon loolu dafa laaj nga jox ko gëdd waaye bañ a def yëfi ku tayel ko mbir mi ñëwul wala boog maanaam euh, wala nga bañ a nekk nga nga di def noo xamante ne maanaam dafa ñàkk teggin maanaam bañ a jug déedéet booy sujjóot da jug teg maanaam yëkkati say sa sa loxo yi ah, teg say oom bu baax maanaam bañ ba pare ba a maanaam tàqale sa diggante sa oom ak lupp yi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu waaye def nii teg say teg say loxo mel ni comme li yonent bi sallallahu alayhi ne comme bu leen def comme xaj te dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam saa yuy melalee dara moo tax loolu tamit beneen mbir la saa yuy melalee dara daal bu leen def comme nangam daal di tudd benn rab rab maanaam daal di tudd loolu day dañuy day wane ne. nuruwul nuru nuruwul rab baaxul maanaam moo tax lépp loo xamante ne rab rek ko koy def masalan di lekkee gémmin maanaam loolu euh, exemple la rek maanaam loolu bu boobaa da gis day daal di dugg ci buntu tere masalan lépp loo xamante ne daal comme masalan di di di def euh, di di bangu maanaam comme rab yi maanaam di di def comme rab yi di di di puus sa bokk comme comme masalan ni jaan yi di def yow ngay doxee noonu ak yu mel noonu te mën a dox dox normalement. loolu tamit day daal di nekk loo xam ne day dugg ci buntu tere l'islam maanaam lépp loo xamante ne ndax dañuy gis ne yeneen bi day faral di wax bu leen mel comme rab sangam bu leen def nangam rawatina nag buy joxe exemple xaj bi danaan bu leen def comme xaj bi maanaam teg seen përëg yi te teg seen seen seen xasa bi loolu tamit da gis ne day tere kon da gis ne xeetu doxalin boobu rawatina ci jaamu yàlla loolu dafa nekk loo xamante ne dañ koy dañ koy tere bokk na ci li nga xamante ne tamit. Euh, mooy masalan am na fu mu doon waxal laysa lanaa masalu suu'i al al al al raaji'u fii haybatihi ka masalil ka a kalbi qaa'a thumma ya'kulu khay'a maanaam euh, fekk boobu Seydina Omar radiyallahu anhu moo am ku mu mayoon dara ba pare finalement mu bëgg a dellu si ci ci ci maye gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ñun nag misaalu lu ñaaw loolu ñun amuñu ko moomuñu ko ñun jullit ñi ndax ki nga xamante ne moom moo maye ba pare dellu si ci maye gi. mooy comme xat bi nga xamante ne dafa wàccu ba pare daal di tiimaat wàccuum lekk ko maanaam nga gis ne exemple yi muy faral di joxe day joxe exemple yu mel noonu dégg nga mu ne kon euh, loolu mooy wane tamit ne lépp loo xamante ne nit ki dafa war a bokk sax mais nag même même bu fekkee nekkul ci biir julli sax muy teg image boobu maanaam di doxale ci borom digganteem ak boromam subhaanahu wa taala noo xamante ne ci biir comportement am comme di diyaale ak borom subhaanahu dafa war di nekk rawatina bu soogoo ci yoonu yàlla maanaam nga xamante ne daa iman dafa war a yor xol boo xam ne day diyee ak borom bi subhaanahu wa taala kon bu boobaa dafa war di moytu ko lépp loo xam ne comportement animaux yi la maanaam dafa war di moytu ko seen comportement loolu moo mu ne kon nag bu mu def loolu mu ne wa iza bazaqa bu tuflee tamit fala yabsuqanna bu mu tufli bayna yadayhi ci kanamam wala an yamini du caagin ci ndeyjooram fa innahu ndax naka moom yunaaji ma ngi dee léegi rabbahu boromam maanaam di gis lii yëpp ñu ngi koy layee ne borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu tere lii mooy ne yow miy julli da nekk di déyaale ak sa borom subhaanahu wa ta'ala loolu tamit dañ ci xamee ni kon xaalu zikar xaalu jàng alquran ak xaalu yi nga xamante ne yëpp maanaam yaa ngi ci diggante di déyaale ak sa borom subhaanahu wa ta'ala yooyu xaal tamit comportement yi dañ ko ciy tere naka loolu comportement yi même bu ñu xaal yooyu dañ koy tere lu tax parce que da nga nekk koo xam ne da nga censé nekk di déeyal ak sa borom subhaanahu wa ta'ala foo waaye soo ko manulee maanaam mais nag maanaam degré yi ñoo dul bokk degré yi yi ñoo bokk wallahu ta'ala a'lam mu ne baabul ibraadu bi zuhri fi shiddatil baabu buntu al ibraadu seddal maanaam da ngay gis ne imam al-Bukhari rahimahullah balaa ñoo dugg foofu imam al-Bukhari ta'ala dañu gis ne kon boobu ba yi mu jot a wax kon mu indi fukki xadis ak ñaar maanaam buntu yi mu jot a yi mu jot a yëpp mu di ci leeral ngëneelu julli ak maanaam ngi rawatina julli ci waxtu bi ak musiba yi nekk ci ñàkk julli ci waxtu yi dina ci waat nag ci yenn yi mais fii daf ko doon ubbee ci ne comme da ngay déeyaale sa borom subhaanahu wa taala te àq la boo xamante ne àqi waxtu wi la du àq boo xamante ne maanaam ndax àq waxtu wi la bokkut ak bi nga xam ne moo nekk ci waxtu wi ndax acte bi nga xam ne moom mooy acte waxtu wi daf daf daf boobu moom munu koo munu koo fay tey loo loo loo mën a def bu ëllëgee loo ko fay fay maanaam waxtu wa nga xamante ne ca la waroon a nekk weesu na maanaam date bi maanaam dafa weesu mi ngi mel ne tey fi mu toll euh, wallaahi masalul ala benn produit tey boo xamante ne date bii su weesoo day yàqu date la boo xam ne ci temps boobu mu nekk. nga koy mën a consommer soo consommé wul ba foofu bu bu rombee jeex na dootoo ko mën a consommer naka noonu tamit yu mel nii noonu la julli da julli àq waxtu la du àq rek ci biir waxtu donte ginnaaw gi bu génnee am na benn partie bu la borom bi ci yërmandeem di la dabaatalal subhaanahu wa taala ne la ko maanaam ci waxtu lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye même boo ko fayee bàkkaaru ñàkk julli gi moom moo lay moom ngay moo lay moom moom Euh, moom bu fekkee yaa ko teyoon bàkkaar boobu ngay nekk di jéem a rattraper ak jéggalu ak wane sa tuub ci mbir mi maanaam fay julli warul nekk ne ah xaaral ma kii bu ma paree dama fay samay julli warul nekk lu mel noonu de fay julli li muy tekki mooy bàkkaar bu garaaw bi ma def naa jéem a ni ne maa ngi jéem a rattraper wu te wóorul mais mais kanta maanaam loolu lay war loolu lay tekki loolu lay te loolu daañ ko gën a gis maanaa boobu inshaa allahu taala te euh, bunt yii di ñëw léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala nag di daal di commencé dugg na ci bunti julli yi ci seen bopp seen waxtu yi maanaam léegi waxtu julli yi léegi mu tàmbalee ci waxtu mu ne baabu buntu al-ibraadu feral bi zuhri ci tisba fii shiddatil harri ci tartaru tàngoor maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala boo gisee muy leeral fii leeralul subhaanallah waxul ne tisbaar euh, euh, euh, maanaam ñëwul rek dugg ci ne waxtu tisbaar nangam la fii la tàmbalee déedéet dama lay yëgal ne la am na ay mbir yuy wërwërloo ci wàllu tisbaar yoo xamante ne mbir la mu am solo boo xam ne damaa bëgg nga bàyyi ko xel ngir doo am kat maanaam ngir sunna gi mu sunna wi bàyyil xel loolu loolu moom moo tax ma di la ko wax maanaam moom mooy seral ci waxtu tisbaar loolu mooy ak ibrahim mooy lan mooy mu nekk jamonoy tàngoor ànd ak hadith bi muy indi hadith bi tuddul baatu tisbaar waaye ci yeneen riwaaya dina indi dina day leeral ne tisbaar moo tax ñuy wax tiit tisbaar dong la mën a doon itam maanaam moom mooy bu jamono naaj bu tàngee période été tisbaar bi bul ko teel a julli maanaam bu mu jot rek nga julli ko tisbaar bu bu dee été la maanaam ngir lan ngir da koy seral loolu muy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu lay leeral fii moo tax mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ayyub ibn Sulaymaan te moom mooy Ayyub ibn Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'aala daqantaram nekkoon Abu Yahya moom waa Madiinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam moom imam Abu Dawud nee na si xalaat naka noonu daa imam ad-Daaraqutni nee na amul problème moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'aala solo na ci moom ñeenti hadiis kese <laughs> bii mooy bii mooy xadis bu njëkk imam Abu Dawud solo na ci maanaam mais eh, imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci sëriñ si maanaam moom rek moo solo moom mu nekk sëriñam ñi ci des seen sëriñu sëriñ la imam wala boog sax ñenn seen sëriñi sëriñi sëriñ maanaam imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala solo na ci moom benn xadis imam at-Tirmidhi solo ci moom benn xadis imam an-Nasa'i solo ci moom ñeenti xadis imam Ibn Majah solo ci moom benn xadis maanaam imaam al euh, imaamu muslim euh, kon moom moo solowul ci moom imaam muslim moo solowul ci moom te imaam al buxaari kese moom moo soloo ci moom moom bëriwul lu mu jàngale lu mu lu ñu soloo ci moom ci xadiis imaam al buxaari rahimahullah moom sëriñu imaam al buxaari la rahimahullah directement euh, al imaam ibn Hibbaan rahimahullah nee na ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon niñ ko gisee xadisam ñi ngi ci kutubu sitta ba mu def sahih imam muslim rahmatullahi alayhim mu ne qaala mu ne haddathana abu bakr te moom mooy eh, abdul hamid ibn abdullah ibn abdullah ibn uwais te moom mooy mag la mag la ci isma'il ibn abi uwais di eh, jarbaatu imaamu malik moom mooy eh, abu bakr al asbahi al madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk siqa nga xamante ne euh, ñu imam yi moom lañu gën moom la ñu jël teg ko ci kaw euh, Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullah euh, waaye moom mi ngi génn àdduna kon deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadisam waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko amul kenn nag ku mu nekk sëriñam directement ci ñoom mais ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam ba mu des imam Ibn Maaja rahimahullahu taala mu ne mu ne an Sulaymaan te euh, moom mooy Ibn Bilal bi nga xam ne te mooy baayu Ayyub bële weesu maanaam mooy Sulaymaan Ibn Bilal bi nga xamante ne euh, euh, moom mooy Abu Muhammad dañ koy xamit Abu Ayyub ah, al-Madani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 177e année mooy gane àdduna tamit jëmmi at yi ñoom ñoom imam Malik at biñ gane àdduna mooy 93 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy imam bokk ci imam waa Madina yi rahmatullahi alayhim ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala mu ne mu ne qaala Salih ibn Kaysan moom tamit moom mooy Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna <coughs> ci 130e année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam dañ koy Abu Muhammad wala boog Abul Harith moom di imam tamit di sëriñ waa madinatu munawwara ala saakiniha afdal salatu wassalam mu ne qaala nee na haddathana al-A'raj Abdurrahman mooy ibnu Hurmuz maanaam la ñuy wax mu ne xad al-A'raj mooy Abdurrahman Hurmuz moom euh, dafa laggoon moo tax ñu naan ko loolu mooy al-A'raj waaye Abdurrahman Hurmuz mooy turam Abdurrahman Hurmuz ibnu Kaysan al-A'raj rahimahullahu ta'ala lu gën a siiwee nag maanaam moo tax A'raj daanaka da ko ñu bari xame waaye Abu Dawud moo nekkoon dàqantaram lool mooy li gën a siiw dañuy wax tamit Abu Hazim ci dàqantaram yi wala boog Abu Muhammad mi ngi génn am na 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta d'ailleurs sax xadis bi gën a maanaam càllale gi gën a bokk na ci càllale yi gën a dëgër mooy Abu Zinad an al-A'raj an Abu Hurayra radiyallahu maanaam nga xam ne imam Malik moo jëlee ci Abu Zinad mu jëlee ci al-A'raj mu jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahman ibn Sakhr ah, waaw maanaam maanaam al-A'raj Abdurrahman wa ghayruhu ak keneen kooku nag tudd nañ tudduñu ko maanaam kii keneen ki ci def tudduñu ko loolu la ñuy tuddee mubham maanaam mubham mooy bu ma nee am na ku ne mm-hmm. euh, loolu wala benn waay nee na euh, yooyu mooy mubham li ko wuteeg muhmal muhmal mooy bu ma nee euh, sàmba nee na xam nga sàmba yi dañoo bëri bu ma nee sàmba nee kan la ci sàmba yi loolu muhmal mubham mooy koo xamante ne dañ dafa lëmu maanaam wax ji daa lëmu xamuñu ku mu doon euh, benn comme buñu ne benn paa nee wala am na génn góor gu nettali nee na wala benn sama benn tante nee na maanaam loolu loolu moom mu xam la tudd dégg nga euh, fii tamit loolu la maanaam dafa al-A'raj moo ko nettali la ak keneen keneen kooku xamuñu kan la waaye le fait que euh, mën na ñëw ci yeneen i riwaaya mu préciser kooku kan la mais fii le fait que kan la loolu du yàq dara wàññiwul dara lu tax wàññiwul dara ndax kañ ko lëkkalee kooku fiqa la maanaam mooy al-A'raj ci boppam fiqa la rahimahullahu ta'ala bu doon kañ ko lëkkalee du fiqa dañuy soxla xam keneen ci pour mën a xam ndax wax ji wér na waaw wala déet dégg nga mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahman ibn Saxr ah ad-Dawsi ah, sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne eh, moom moo ëpp lu mu <coughs> solo hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo na cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi trois cent vingt-six la imam al-Bukhari ci quatre-vingt-treize imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit imam Ahmad ibn Hanbal solo na ci 3870 ci ay hadisam rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu euh, ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk sëriñu euh, maanaam euh, borom xam-xamu hadis yi rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu moom imam moom sayyidina Abu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mi ngi génn àdduna 59e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa Naafi' te mooy Naafi' ah, mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab comme mu ko leerale radiyallahu ta'ala anhu mawla Abdullah ibn Umar mooy eh, radiyallahu anhu al-Khattab mooy Abu Abdullah moom tamit waa Madinatul Munawwara la génn àdduna 116e année nee na 117e année comme Salih ibn Kaysan eh, radiyallahu eh, rahmatullahi alayhim moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Abdullah ibn Umar mu jël sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab maanaam fii da ngay gis radiyallahu anhu nañ ko Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di al-Asari radiyallahu ta'ala anhu bokk ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy ñooy ñuy abadila yi maanaam ñuy tudde al-abadilatu al-arba'a jabu na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Abdurrahman al-Madani maanaam euh, moom it waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñu ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp li ñu solo hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy musnadam mooy 2630 hadiis amma li nga xamante ne moom mooy muttafaqun alayhi 168 la imaam al-Bukhari wéetoo ci 81 imaam Muslim hadis ci eh, ay hadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma annahuma naka ñoom ñaar haddathahu ñoo ko nettali an Rasulillah jëlee ko ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam eh, loolu mooy ne eh, ñoom ñaar maanaam moo ki wax ñoom ñaar nag mooy Salih ibn Kaysar mm-hmm. Salih ibn Kaysar moo ne al-A'raj ak ak Nafi' mm-hmm. ñoom ñaar ñoo ko nettali maanaam bu boobaa wa ghayruhu ak keneen ki mm-hmm. mën naa nekk ne. na Naafi la wala keneen waaye comme Naafi lu ci ëpp ci Seydina Abdullah ibn Umar lay faral di solo moo tax dañuy xam ne mu maanaam maanaam gën lii gën a noot mooy ne du moom euh, al-A'raj nag moom ak Naafi ñoom ñaar kenn ku ci nekk ñoo nekk nettali hadith biñ jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci sahaaba bañ ko jëlee mu bokkul mooy euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu moom la al-A'raj jëlee Naafi moom moo jëlee ci. Abdullah ibn Umar ibn mooy ne da ngay gis ne même taabi'i dafa am ay sëriñ yu ñu doon takkaloon maanaam ñoo xamante ne loolu tamit beneen mbir la buy wane ni seen ñoom ñi ñu daan àndal ci saxaaba yi radiyallahu anhum ànduñu woon rek ngir jàngi kese kese kese daan nañ jàng mais en même temps dañ leen doon yar dañ leen doon tarbiya dañ leen doon teg ci yoonu yàlla loolu moom mooy justifier maanaam léeg-léeg nga ci ñoom ñoo xamante ne comme ku mel ne Naafi' ah, nga gis ne Seydina Ibn la takkaloon ku mel ne al-A'raj nga xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu takkaloog Mawlana Ibn Abbas ku mel ne maanaam ngi gis Qatada mu takkoog Seydina Anas radiyallahu ta'ala comme ni nga ko gisee léegi et cetera ànd ak ne mënoon nañoo bañ a takkoog ñoom donte dinañ jëlee ci ñeen ñi ci des mais takkoo gi kenn lañ ko defal mooy seen bi voilà mooy ki nga xamante ne moom moo leen jàngal li nga xam ne mooy li yeen biñ jàngee ñoom ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu euh, tamit day wane yoonu yàlla tamit li mu jaree loolu maanaam laaj tamit nit ki am ku ko maanaam ku ko yar ku ko tarbiya maanaam loolu la laaj nga moom mu ne kon mu ne annahuma naka ñoom ñaar maanaam mooy ñoom ñaari saxaaba ñaari kon taabi yooyu ñoo nettali jëlee ci ñaari saxaaba radiyallahu anhum kenn ku ci nekk ci ñoom jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy annahu qaala nee na iza tadda bu fekkente ne tar na ak xarru tàngoor yi fa abridoo na ngeen feral ani salaati wala julli gi maanaam na ngeen feral ci julli gi maanaam mooy bu leen teel a julli na ngeen xaar tuuti mu ne fa inna lu tax mu ne fa inna ndax kat li wér boor mooy shiddatal xarri tartaru tàngoor min fayhi dafa bokk ci euh, ci ci ëppub jahannama jahannama maanaam jahannama ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy euh, ni muy bu jañoo ci la bokk maanaam jañu di ëpp maanaam loolu moom mooy tàngoor gu tar gi foofu la loolu insha allahu taala euh, hadith bi dinañu gis maanaa bi daañ ko gën a yaatal insha allahu taala ci euh, xadis bii di ñëw maanaam maanaay bu ñu jullee ba pare insha allah daañ gën a yaatal euh, xadis bi imaamu Maalik solo na xadis numéro vingt-huit ak vingt-neuf imam al-Bukhari indiwaat na ko xadis numéro cinq cent trente-six insha allah taala buñu tey see daañ ko gën a leeral imam euh, Muslim indi na ko xadis numéro six cent quinze ñeent yoon ak six cent dix imam at-Tirmidhi Abu Dawud indi na ko hadith numéro 402 imam at-Tirmidhi hadith numéro 157 imam an-Nasa'i moom rahimahullahu ta'ala moo ko indiwul ci ashaabu kutubu sitta waaye imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 677 678 ak 681 kon ni niñ ko gisee rek maanaam imam Ahmad lu bari la ko indi mais gis na waa ashaabu kutubu sitta kon ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam an-Nasa'i rahimahullah wallahu ta'ala a'lam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin